kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw biñ jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn chapitre euh, di buntu ci garabu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinana al-'ula ma'wahum ñu jeexaloon chapitre deux cent trente ci lañ ko gisoon ci lañ ko jeexaloon muy baabu fadlil itqi doon wax ci ngëneelu libéré li nga xamante ne euh, mooy jaam euh, xadis biñ ci mujj woon gis mu doon xadis mille trois cent cinquante neuf mu ne woon waan abi Dharr wa an abi Dharr radiyallahu anhu annahu qaala qultu ya rasulallah ayyul a'maali afdal qaala al-iimaanu billah wal jihaadu fi sabiilillah bani mu jeexe walillaahil hamdu wal minna tey nag ñu war a continuer fi ñu yemoon ñu war a continuer muy chapitre bu bees ba léegi ñu ngi ci kitaabul jihad bul fàtte war a gis suñu chapitre deux cent trente-sept al imaamu rahimahullah mu ne baabu buntu fadlil ihsaani ngëneelu al ihsaani rafetal ilal mamluuk jëme ci ki nga xamante ne nii mooy al mamluuk mooy ki nga xam ne dañ ko moom ki nga xam ne ab jaam la nga rafetal jëme ci moom waaye képp koo xamante ne boroom bi daa def nga yilif ko mu nekk ci seen suufu loxo nga xam ne daanaka lu bari ci moom ay mbiram borom bi sa loxo la koy jaarale kooku ngay rafetal jëme ci moom al imaamu rahimahullah mu dellu comme ni defoon ji di weesu jëlaat na mu waxoon wa usaddirul abwaaba bil qur'aanil azim bi ayatin eh, mu delluwaat la waxoon ne damay tàmbalee bunt yi eh, bi shay'in min alqur'an al-aziz yi ci alqur'an bi nga xam ne mooy bu tedd bi bi ayatin cay aaya karimat yoo xam ne yu noble la mu daal di tàmbale li nga xamante ne nii mooy kon dugg li nga xamante ne nii mm, mooy alqur'an mooy alquran lay tàmbale après daal dugg ci li jëm ci wàllu euh, euh, euh, kii yi li jëm ci wàllu hadis yi mu ne qaala allahu taala wa'budu allaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bilwalidayni ihsanan wa bidil qurba wal yataama wal masaakini wal jaari dil qurba wal jaari dil qurba wal jaaril junubi was saahibi bil janbi wabni sabiil wabni sabili wama malakat aymanukum kon al imaamu daal di tàmbalee <coughs> ubbi indi aaya bi nekk ci suuratu nisaa yi aaya trente-six mu ne mooy jeexalul laaya bi lim ci soxla ba fi mu soxla rek leen di kon al imaam mu ne qaala taala mu ne borom bi nga xamante ne moo kaweta ak kaweem jógewul ci géej nena na waabudullaha jaam yi jaamu leen yàlla wala tushriku bihi shay'a te bu ko bokkaale dara wa bil walidayni ihsana waaw ginnaaw bi nga borom sa digganteeg relation digganteeg sa borom léegi nag digganteeg jaam yi mu wax la jaam yooyu ñi la gën a jege wabil walidayni sa ca say ñaari waajur ihsana njekk rafetal dong wabidil qurba après rafetal jëme ci way ñi nga xam ne ñooy say way jege ñaale wal ak ñi nga xam ne dañoo néew doole comme jirim yi wal masakini ak pauvre yi way ñàkk ñi mooy lan a ah yataamaa yi bu dee ñoom bu la borom bi dénkee nga yor seen alal euh, na ko yor yor bu baax ah voilà bul jàpp seen alal jiñ la bàyyee bi leen seen waajur yi génn àddina yow nga koy gérer di ko gérer sa bopp <laughs> di ci tedde di ci defar say mbir déet rafetal ko mooy nga yor leen yor bu baax ba duñ yëg ne sax seen baay wala ñàkk nañ dara fi yow wal yataamaa kon wal masaakiin waaw miskin bi bu ñëwee nga rafetal ci moom bu dee la mu aajo woo mënoo ko jox qawlun ma'ruf de la borom bi waxoon wa maghfira xayrun min sadaqatin yatba'uha ada waaw boo manul nag na wax waxu njekk waaw na ko wax waxu njekk de wala nga ne ko jéggal ma rek waaw xam naa bu kiiwee rek waaw daa jàppandiwul loolu ne ñaar yi qawlun ma'fur ma'ruf wa maghfira xayrun min sadaqa moo gën nag sarax boo xam ne yow joxe nga waaye nag sa joxe ji yàlla du ci nangu dara ndax lan yatba'uha adha nga def su booxun ma leen kenn manu fee am dara téeléen daal di koy puus waa ji jël ko la tête baisse baissée waaw di for affaire bi joxo ko sax ci loxo ne këmax ko ko ñii rek ngeen di def lu waaye nara a lekk ngeen laara biraa naan ko waaye jël leen ma defeeg yàlla bàyyil kàcc foo defeeg yàlla <laughs> defe woo yàlla ah mukk defe woo yàlla yow kay sa sa sa mbon nga defe nga defeeg sa mbon waaw kon nag mu ngi noonu kon nag mu ne gaa ñu tudd e, e, mu ne kon wa bi dil qurba wal yataama wal masaakin wal jaari dil xam nga waxoon na la dëkka euh, euh, jegeñaale wa bi dil qurba mooy ñi nga xam ne yéen a bokk deret ci jegeñaale ci wàll deret waaye wal jaari dil qurba ah, dëkkaalekat bi dëkkatoo bi nga xamante ne nii sa way jegeñaale la waaw sa way jegeñaale la kon wal jaari dil qurba aji dëkkandoo bi nga xam ne nag waaye jegeñaale la mooy dëkkandoo bi la jege parce que dëkkandoo am na dëkkandoo yoo xam ne dañ la sori am dëkk am dëkkandoo yoo xamante ne nii am dëkkandoo yoo xamante ne nii daf laa eh, dañ laa sori waaye même ci wàllu deret ci li ci gën jege wal jaari dëkkandoo zil qurba fi nga dëkk ñi la gën a jege kooku moo gën am àq ci yow ko kër ga la gën a sori te ñoom ñëpp ñuy say dëkkandoo wal jaari zil qurba wal jaaril junub ak dëkkandoo bi nga xam ne moom daf laa sori mooy bokku ngeen ci wàllu askan waaye sa dëkkandoo la waaw dëkkandoo bi nga bokkal askan ak dëkkandoo bi nga xam ne bokk ngeen askan ñoo ñëpp rafetal ci ñoom wabni sabil wa saahibi bil janb saahibi bil eh, mooy ki ngay àndal di tukki comme niñ ko jële ci ibnu abbas radiyallahu anhu ngeen ànd tukki dem voyage yi kooku nga rafetal ci moom waaye ànd tukki boo xamante ne nii ñépp a yàkkamti la leen fa boole jeex ndax saw ay sa ñaaw làmmiñ waaye sa mal savoir vivre rek waaw dëkk ak nit ñi bokk ak ñoom hôtel yéen meen bekk benn néeg waaye yow ku ñëw nettoyer ci biir toilette yeeg partie commune yi ba mu baax yow boo duggee moom kenn du bëgg a dugg sa ginnaaw xam nga lool ñàng na te ñaaw na waaw nga mel ni ku wëree di noonu rek boo ñëwee jël say bagage fu la neex sànni ku nekk di di ranger yow sa yoon newu ci waaw boo lekkee amul yëkkati bu ñëw yow bu dee yaa mujj amul raxas amul dara nga toog mel ni benn xanaa buur sax bu normalee loolu du ko def waaw mooy da ngay rafetal ci ñooñu ngir nga bañ seenu ay ak tamit seenu loolu nga xam ne moom nga nekk ci lu bon nga bañ leen ko nga rafetal jëmee ci ñoom ta ta fegal leen seenu saw ay wa saahibi bil jand waaye jël woon nañ Seydina Ali ibn Abi Talib mu ne wa saahibul jand mooy soxna si waaw waaw ki nga xam ne àndandoo bii nga xam ne daf laa jege mu ne wabni sabili ak doomu yoon mooy ki nga xam ne ci tukki la nekk ah tumuranke na fa mu nekk waaw ak lu mu mën a am fa mu nekk bu dee dafa ñëw foo xam ne alalam jooj dog ci moom amatu ci accès mu tumuranke na rafetal jëme ci moom waaw te bañ rek képp koo xam ne ab tumuranke la ñu naan gaa yi non ñoom ñëpp a yem dañuy naxaat rek wóorul bu leen kenn dimbali déet bu boobaa am na ñoo xamante ne nii yow ñu sincère ñu bari ñoo xam ne di ngeen leen lor ak seen àq bii la yàlla wax defoo ko teg ko rek ci ay soupçon yoo xamante ne nii Iblis la ko wax ak tamit fag nay kese ngir bañ a joxe wal iyaadu billah mu ne nag wa ma malakat aymanukum te looloo tax imam indi fi xaat aay bi ah, mooy wa ma malakat waaye ngeen rafetal jëme ci ñi nga xam ne moo leen moom ay aymanukum seen ndejoor yi mooy lan moo leen yilif waa yooyu ak taa bi jaam bi am mooy ñi nga xam ne jaam bi nga xam ne yow yaa ko moom waaw na la leer ne bul yaakaar ne yow droit yi la ma yàlla may ci moom yëpp day tax ngay def ci moom lu la neex de <laughs> ah boo ko defee diñ ko rëccu de waaw waaw <laughs> léegi waaye ñooñu mooy tamit képp koo xamante ne ni boo génnee lool yow yaa ko yilif moo xam ab patron nga bu yor ay salarié c'est pas da leen di maltraiter di leen def ay affaire lu maltraitance ak tamit ci sa wàllu gestion ak yu mel noonu ah yow it ci nga ak ki nga xam ne kum yilif ak kër ab néeg ab leneen ak leneen ab quartier ab président ab nangam ab ministre ab ab ab waaw ab monsieur le maire ay équipe ak tamit koo xam ne yow dañ laa dañ laa détaché rek benn entreprise bu mag la doo ko sax mais sous chef nga nga am équipe yooyu jiite yaag ñëpp a ceema ah. c'est pas la neex ngay def ah. borom bi ne rafetal leen wamaa malakat ay maanukum ak li nga xam ne moom la seeni ndejoor daal di eh, daal di eh, yilif loolu nag moo tax Euh, euh, euh, foofu la ko al imaam yemale mais wax naa la aaya bi yemul continuer la loolu inna allaha la yuhibbu man kaala muxtaalan faxuura waaw borom bi bëggul koo xam ne day ponkal ponkal di rëy rëylu waaw parce que borom bi defal na la yooyu rek nga ceefe ñii di def daf di tay tay lu kii bi nga xam ne boroom bi moom moo la ëpp kattan ci yi nga xamante ne moom nga nar def ci lu yot yiis yi nga xam ne moom ngay def borom bi de mu lay surveiller waaw waaw borom bi mu ngi lay eh, eh, eh, mu ngi lay mu lay surveiller waaw waaw mu ngi lay surveiller bu baax te génnoo ci saytoom kon nag na seet ni ngay doxale waaw moo tax yooyu noo bari na ñoo xam ne leneen alal loolu quoi mooy as pouvoir bu leen yàlla dégale délégué hmm? ñoom as pouvoir bu leen yàlla délégué ñu nekk fi au lie ñu doxale ko ni yàlla namm ah moom mu nekk euh, di ko di ko def ci loo xamante ne borom gërëm loowul borom bi bal di tooñ na nga xam ne ñoom moo leen seefe wal iyaazu billah waaw kon aaya bii nag boo gisee taxawuñ ci bu baax mooy dañ ko gisoon euh, chapitre trente baabu xaqil jaari wal wasiyati be aaya bii la jëkkoon a indi moom la indi woon te nii ma ko indee nii mu ko indee noonu la ko noonu la ko indi waatoon no mu ko indi woon noonu mu ko indi woon moom la ko indi waatoon voilà nii la ko indi waatoon waaye it gisoon nañ ko ci chapitre li ci tegu muy chapitre quarante tamit aaya bii tamit la njëkke woon moom al imam al hafiz an di baabu birril walidayni wa silatil arham bi nii tamit la ko ëndee woon kon moo tax loolu lépp daldi woon nañ koy gis moo tax euh, ci yaatal boo ci bëggee lii mooy ñetteel yoon aay bii ñëwaat euh, te mooy euh, mu mujj bu muy ñëwaat ci Riyadu as-Salihin waaw mooy mooy Riyadu as-Salihin mooy Riyadu as-Salihin tey bii mooy bu mujj moo tax liñ ci waroon a bon yaatal beeg yooyu yëpp gisoon nañ ko bi ñu chapitre 39 ñu ngi woon chapitre trente-neuf ñu ngi deux cent trente-six mooy def nañ deux cent yu manqué hein ñett ñett moo manqué ñu deux cent chapitres gis nañ ko fi depuis boobu ca septembre la woon deux mille vingt-trois Allahu akbar ñu ngi ci sept juillet deux mille vingt-cinq ah Allahu yubarik <laughs> voilà voilà waaw mais euh, ba non affaire bi war nañu ñëwaat baabu nahyi an ta'dibil abdi eh, wad dabba wal mar'a mooy ci kitaabul manhiyaat mu ngi ñëw ci kanam waaw te ñoom xadis mille six cent <laughs> waaw xadis yële chapitre eh, nu mu tudd eh, trente sept non trente six trente neuf trente neuf xadis trois cent trois la commencé woon laa aaya bii mu indi fii hadis bi ci tegu mille trois cent soixante moo ci tegu ah buy ñëwaat ca ñoom mille six cent ñoomin mille six cent ya loolu soreetul voilà loolu hadis ba nga xam ne mooy njëkk a ñëw ginnaawam mooy hadis mille six ca chapitre deux cent quatre-vingt-deux lay ñëwaat baabu nahyi an ta'dibil abdi wad dabba wal mar'a wal walad bi ghayri sababin shar'i aw zaidin ala qadri adab voilà boobu dina ñëwaat mooy bii du mujjeelu yoon aaya bi war na ñëwaat foofu mooy ñeenteelu yoon bi bii mooy ñetteelu yoon war na ñëwaat ci kanam inshaa allahu taala al imam nag rahimahullah buntu bi euh, dafa indi ñaari xadis ñaari xadis la fi indi képp dong waaw bu njëkk muy mille trois cent soixante mooy xadis bu ama ama ama am solo waay allahu akbar mille trois cent soixante